acuudu billahi min alsheytaani alrajim bismillahi arrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah waala aalihi wa saxbihi wa man waalaa amma bacdu fa yaquulu alsheykhu ahmadu alxadim alayhi ridwaanu albaaqi alqadim fi qasidatihi masaalikul jinaan fi jamci maa farraqahu ddaymaani radiyallahu taala anhuma summa tataqdimu lfatal fiqha ala tasawufin wujubuhu qadin jala kon ñu ngi woon ci introduction bi ci mbëmbësël bi ci muqaddima bi wala muqaddama muqaddama mooy lu ñu jiital waaye muqaddima lañu moo gën a siiw muqaddima mu ne kon gisoon nañu mu ne woon xam-xam ca boroom xam-xam yi dafa xaajale ko ci ñaar bi feeñ li bi toppatoo li feeñ ak bi toppatoo li nëbbu benn bi moom la ñuy woowe ilmul fiqhi beneen bi moom la ñuy woowe ilmu tasawuf xam-xamu fiqh beneen bi xam-xamu tasawuf mu ne nag summata summata taqdimul fatal fiqh la foo gise nag cam si mooy nit ki daal di jiital al fiqha ala mooy jiital fiqh ala tasawufin laata muy toppatoo mbiri tasawuf naan li bi na fexe moom li ko borom bi digal ci biti niñ koy defee na ko defe noonu ba pare na toppatoo fiqh bi mu ne fa nga saa boo gisee cam si jiital fiq ci kaw tasawuf mu ne loolu wujubuhu ak nekkam farataam mooy noonu la war a demee kadin jalaa dafa leer waaw farataalu nit ki bu jógee <laughs> ki muus te xam fi mu jëm mooy premièrement man julli bu ma ñëwee di julli war a julli mooy nan laa koy defee d'abord jàpp nan laay jàppe lool il faut mu leer d'abord waaw nan laay jàppee bu dee xaw ma ni may jàppee mais sawaay sama julli ci boppam moo dul baax ak lu ma toog naan maa ngi sellal ci sama xol ak wala man sell naa dama koy def rek ngir yàlla mais baaxul parce que yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na comme ni nga xam ne xadiis bi nekk saxiixu mu ngi ci <coughs> mooy premier xadiisu Seydina al imaamu Tirmidi ci jaami'u Tirmidi yonent bi aleyhi salaatu salaam nee mu ne Mawlaana ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma laa tukbalu salaatun bi ghayri tuhur wala sadaqatun min ghulul <laughs> yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne laa tuqbalu kenn du nangu mooy yàlla mi nga xam ne mooy nangu du nangu salaatun benn julli boo xamante ne nii bi ghayri tuhur bi ghayri tuhur boo xam ne amulug làpp yàlla du ko nangu waaw du ko nangu kon nag ngi noonu wala sadaqatun min ghulul te du caagante ne sarax boo xam ne ci wuruj yow da jël alal ji nga xam ne daganut nga ji jël naan da ngay saraxee ko yóbbu nit ñi màkka suñu woroom nee na jëf jooju da yonent bi alei satu nee na kenn du ko nangu waaw mu ngi noonu mooy premier hadith te al imaamu muslim ibnu al hajjaj ak sëriñam daal imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhim tamit daal nañ koy solo kon affaire baa ngoog moo tax mu ne thumma taqdimul fatal fiqh ala tasawufin wujubuhu qadin jala waaw camsa fa maa xam ne fa lay njëkkee jiital fiqh ci kaw tasawuf loolu ak waram mooy ak nekk par force am obligation que ne noonu la war a demee loolu dafa leer jarul leer waaw nañ la exemple léegi koo xamul nooy jàppee sawaay bu fi nekk naan maa ngi koy sellal ak loolu looy sellal yow procédure bi yàlla teg ne defal leen ma ko nii nga ne man du toppatoo loolu mais nag yàlla baal ma man nag di ci di nan la ciy gërëme du gërëm dara voilà mu ne fa man ila ixlaalil awwalin tama halaka fi dunya bi hukmil ulama mu ne fa man képp nag koo xam ne ilaa ixlaalil awwali mooy ci fel ñàkk a toppatoo daal di doyadal bu njëkk bi intamaa ca la askaneloo mooy moom fiq yoonam newu ci quoi bu ñëwee fiq mooy yow nga xam en tout cas jaamu yàlla ji ngay def nan la ko yonent bi alei satu salaam doon defe boo ko xamee baax na mais ñàkk koo xam yow xamoo ko xamoo lu ci baax ak lu ci baaxul yow li ngay def la ngay ñëw rek di jaxase ñu ne woor leen yow nga ñëw voilà ma ne man damay woor ñu ne bon weer lañ wax nga woor yow nga ñëw rek we benn woor benn weer ne dama ciy woor tànn Sha'ban sa waay wala wala juillet wala boog février wala janvier parce que fii la gën a sedd fa nga ne nga woor mais kooku du am dara moo tax loolu lu ko yóbbu mooy doyadal ak sell li nga xam ne mooy fiq voilà moo tax mu ne faman ilaa ixlaali awwali al awwali képp koo xam ne fa mu jeng ak na mu dem moom mooy lan daldi ñàkk amal solo fell bu njëkk bi di fiq kooku moom foo jaar halaka fi dunya kooku day alku ci àddina bi waaw bi hukmil ulama ci atte boo xam ne attey boroom xam-xam yi la mooy nag est-ce que boroom xam-xam yi dañoo toog rek ñeme nañu toog rek ci diine yi naan lii walla kii moom dina alku ci lool mooy suñu boroom ci boppam texte yi ñu am alquran ak sunna mooy wane ne képp koo xam ne yonente ma ne saab-saab loolu moo taxoon mu doon julli julli wan nit ñi ni jullee ba pare ne sallu julli leen kamaa ra'aytumuni usalli julli leen kenn ni ngeen xam ne noonu ngeen ma gise may julli waaw waaw mu jàpp ba pare comme Seydina Usmaan ibn Affan radiyallahu taala anhuma anhu wa arda ni mu ko nettalee xadiis bi nekk saxiixayn bi muy jàngale njàpp yonente bi alayhi salaatu salaam mu ne man gis naa yonente bi alayhi salaatu salaam tawadda mu jàpp naxwa lu xaw a niroog wudu'i haadaa sama njàpp lu mel nii ba pare mu ne man tawadda yonent bi alei satu salaam ne képp ku jàpp comme sama njàpp nii voilà ba pare mu <coughs> dax di julli ñaari ràkka yoo xam ne waxtaanu ceeg boppam kooku xufira lahu ma taqaddama min dambe daal dinañ koy jéggal lépp loo xamante ne jiitu woon na ci ay ñaawteefam lan moo tax mu ne man tawadda képp ku jàpp kom sama njàpp lii parce que looloo am solo mooy xam ni ko yonent bi alayhi salaam doon defe te fuqaha yi boroom xam-xamu fiqh yi noonu la li ñuy wax cee xadiis ak ay ay alquran la te ah. bu kenn foog ne dañoo toog rek wala euh, imaamu Maalik daa toog ñu ne Maaliki rahmatullahi alayhi imaam Abu Hanifa toog nee mel ni benn kii daal ah imaam Ahmad fee imaam Shafi'i rahmatullahi alayhi imaam Sufyan as-Sawri rahmatullahi alayhi après ñu ne boo nañ wax ci njàpp kii ne man jàpp naa ne bon. man daal lii laa jàpp ne mooy farata quoi def naa ko nombre tel voilà man compter naa lii moom laa jàpp euh, li ngi farata ci njàpp keneen ki ne non man nag lee bu ko defee mais loolu man yaakaar naa ne nit ku yeewu sax xam ne yaf yi demewu noonu même buñ la waxul hadith mooy ne ñoom seeni wax ci bu naan bi hukmil ulama bul yaakaar ne boroom alku dinañ ko wax di ko dekk rek naan diw dina alku ci kaw rek man daal maa xalaat noonu rek ne waa ji day alko parce que li li li nekk farata bu boobaa jam si war koo doxe loolu la mu def parce que lu ñu fi man di wax ay tasawuf ak sellal ak sellal yépp bu dee ni ko yonent bi alei sat salaam jàngale boroomam ne ko jàngalal ma ko jaam yi nii te nii laa ko bëggee yow nga ñëw defewoo ko noonu mais du baax du ko dangu moo tax bu wax sànq ci hadis bi ñu gis ci imam Tirmidhi rahmatullah alay kon nag affaire bi looloo tax boroom xam-xam yi mu ne képp ku doyanal daldi di bu njëkk bi toppatoo woo ko neenal ko daldi di sa bopp foofale kooku moom halaka alkuna fi dunya ci àddina gi bi hukmil ulama ci attey boroom xam-xam yi rahmatullah alay mu ne wa man yakun bi saani dal ixlaali yalik gadan bi xukmi dil jalaali mu ne wa man yakun képp nag koo xam ne moom bi saani deuxième bi muy ilmu tasawuf liy toppatoo liy sellal sa xam-xam ba koy toppatoo boobu nga doyadal ko quoi sàggane ko sànni ko fële ak ah, yooyu amul ko gars yi bu leen ñu rey ñun sunna alxuraan ak sunna lañ gëm <laughs> te dinañ la wax buñ àggee ci côté boobu nañ la wax sëñ bi radiyallahu anhu dina ko leeral mais dinañ la wax en plus ay hadith yoo xam ne ñooy dëgëraloo <laughs> voilà kon nag affaire baa mu ne képp nag koo xamante ne nii bi saani ci ñaareel bi dal ixlaal moom la fel moom la doyadal moom la ñàkk a jox solo kooku yahlik gadan bi hukmi dhil jalali kooku ëllëg yawmal qiyaam day alku loolu nag ci àtte borom bi nga xamante ne mooy ku borom teraa borom teddaange azza wa jalla kon mu ngi noonu lu tax parce que borom bi lépp loo sellalul ngir moom du ko nangu te xam-xamu tasawuf mooy ilmul ixlaas mooy xam-xam bi lay yóbbu jaam bi ngay sellal say mbir te yàlla tax waaw loolu moo tax yonent bi aleyhi salaatu wa salaam tere di aaye xadiis yu bari di wax ci li nekk ci ngistal ak déggtal ak li nga xamante ne noonee la ko man xanaa waxul ne suñu boroom moo ne man amila amalan ashraka fiihi ghayri taraktuhu wa shirkahu yonent bi aleyhi salaatu wa salaam est waxul lool képp suñu moom nee na suñu boroom nee na képp ku fi def benn jëf